ba ñuy def lool bàyyi fi kuffaar yi ñuy def lu leen neex yéeféer yi ñoom lañ gën a mën a neexool que ñi nga xam ne ñoom la yonent bi alayhi yar loolu bu dul fanatique ak fanatism gu gumbaal waaye innama taamal laa du du bët yi ñooy ñooy ñooy ñooy silmax walakin taamal qulubu allati fi sudur innahu la fi sudur dëgg-dëgg li suñu borom wax am mooy du bët yee gumba nii silmaxa waaye liy silmaxa mooy xol yi nekk ci biir euh, euh, ci biir dënn yi waaw ndax fanatisme tax ñuy créer di wax lu leen neex ibn imaam al-Hafiz na Hajar ne waqad ra'aytu man gis naa ne li gën du damay wax nii rek ne bon kenn du leen faale parce que bu ne dëgërul te ab siita fa toog bàyyi noonu waaye li ma gis sax mooy bayaana xaalil ahadith allati ashartu ilayha daf'an li tawahumi li tawahumi ta'assub waaw mooy ma indi xadiis yooyu benn par benn yi nga xam ne junju naa leen ngir rek dàq ñu naan bon c'est que moom fanatique la quoi dafa far fii rek moo tax muy waxe noonu naan xam nga moom laa doon wax ne la boo nee diw li muy wax du nii quand il faut nga indi lu tax sinon ñi xamul dañ naan moo c'est que ça da manque d'argument la quoi ak tamit amul lu wax te tamit fanatisme gi mu nekk moo ko tax mu nekk fi naan ay waaju waxul dëgg mais waxul dëgg moom na wax lan mooy dëgg ah na wax lan mooy dëgg kon nag mu ne looloo tax may indi lii may indi imaam alxaafis di leeral sanad yooyu par benn benn liy wan ne benn baaxu ci kuene yonent bi alei satu bi muy génn àddina ci kaw Seydina Ali la ne woon mooy ci euh, euh, boppam ci kawam la ko léegi mu ne riwaaya yooyu xoola qaala ibnu Sa'd mu ne imaam ibnu Sa'd nee na waaw zikru man qaala tuwuffiya fii hijri Ali parce que imaam ibnu Sa'd dafa indi xadiis yi ñu gis noonu ci imaamul Buxaari yi yooyu saxiixay nekk ne kër Sayyidatu Aysa te tamit ci kër kaw Sayyidatu Aysa la ne woon ci diggante dënnam ak baatam bi mu indee yooyu yëpp nag xam nga lool lii mooy benn sànn min a'immati ahli sunnati wal jamaa waaye ngir wan la li nga xam ne mooy e, manque de ñàkk ay parparloo dañuy indiwaale tamit xadiis ñi nga xam ne ñoom wax nañ lu wuteeg lii moo tax mu def zikru tudd man xaala ku wax ne wax ak li wuteeg li ma indi sànq lépp imaam ibn Sa'd kene yonente bi aleye satu salaam tuufiya fi xijri ali mu ngi génn àddina ah ci xajri euh, euh, euh, ali mooy ci giron wu seydina ali ibn abi taalib waaw mu ne wasaaqa min xadiisi jaabir moom di ci xadiis seydina jaabir ibn abdullah mu ne sa'ala Ka'bun al-ahbaar Aliyan maa kaana aaxiru maa takallama bihi sallallahu alayhi wa sallam mu ne Ka'bun Ka'bul ahbaar mu nekkoon yahuud boobu tuuboon jamonoy Seydina Umar ibn al-Khattab dafa laaj Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu ne ko ah ne ko mais yow Ali ibn Abi Taalib ana lan mooy lu mujj lu yonent bi aleyhi salaatu salaam wax laata muy génn àddina mu ne Seydina Ali ne asnadtuhu ila sadri fa wada'a ra'sahu ala man ra'sahu ala mankibi fa qaala as-salaa as-salaa qaala Ka'b kadhaalika aaxiru ahdi al-anbiyaa waaw mu ne bi ko kaabul axbaar laajee lii Seydina Ali ne man damaa wéer yonent bare saar-saam sama dënn mu teg boppam ci sama ala man ki bay ala ki bii ci sama mbagg la teg boppam fa qaala moom yonent bare saar-saam bi muy génn àddina lii la wax assalaa assalaa julli julli nee na bi mu waxee lool fa qaala Kaab kaabul axbaar ne ko kadhalika axiru ahdi al anbiya ne ko na ko noonu mooy mujj lu yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam doon dénkaane léegi lii la xadis bi wax ne Seydina Jaabir a ko wax léegi xadis bii lu ci am mu ne wa fi sanadihi al-Waaqidi wa Haraam ibn Usmaan wa huma matrukaan al imaam al-Haafiz ne premier ngo xam nga sanadu kii ku fi ne ana ko ha mu ne al-Waaqidi moom xam nañ koy ay Waaqidi matruk ay waxam dara da dàq ganaar moo nekk ci sanad bi ak kan Haraam ibn Usmaan te ñoom ñaar ñépp ay matrukaani lañ seeni wax jar daq dàq muus waxatuma laa ganaar mu ne wa anil waaqidi beneen beneen a ngoog léegi benn baa ngoog évacué wuñ koom waaw imaam al-Hafiz na ko beneen bi wa anil waaqidi mu ne deuxième bi ñuy nettale ñoom di ko sukkandikoo ci naan Seydina yonent bi alei salaatu salaam ci giron wu Seydina Ali la wéeru woon bi muy génn àddina te lépp di kadib beneen a wa anil waaqidi comme ni imaam al-Qurtubi moom moo naan kasib la <laughs> imaam al-Hafiz dane moom laa yultafatu ilayhi lii lépp dañ koo créer te jarul la kii waaye nag baal ma leeral sax affaire yi banañ naan kii dafa fanatisme rek ka tax waaye waxu fi lu leer indiwul benn preuve buy wan ñoom waxuñ dëgg mu ne wa anil waaqidi beneen bi ci imaam al-Waaqidi boobu moom xanaa commencé nga xam ne bii du baax ah an Abdullah ibn Muhammad ibn Ali mu jële an abd yoonu abdallah di doomi muhammad muhammad boobu doomi omar ibn ali mooy omar bi seydna ali tuddee seydna ali ibn abi taalib xam nga moom dafa tuddee seydna omar ibn abu bakar doom moo tax siit yi xoolal rek yow seydna ali ibn abi taalib ci boppam mi ñuy wax amirul mu'minin premier ci ay ci yi te moo ci gën a màgg yi ñuy woote mais <laughs> moom de non seulement jëf am na doom ju tudd tudde Seydina Abu Bakar na am doom ju mu tudde Seydina Omar en plus ñuy waxati Seydina Omar moom da koo defala ci leneen jël doomam jël doomam di seeru Seydina al ak Seydina al Husayn Sayyidatu Fatima jur ko mu may ko Seydina Omar mu nekk soxnaam waaw mooy ci Seydina may na ko doom Ummu Kalthum moo ko may ñuy yi Seyna Kanta Seyna Abu Bakar doomu Seyna Abu Bakar Seyna Ali moo ko yar muy Seyna Muhammad ibn al-Hanafiya moo tax ma la doon wax gis nga nawaasib yi ma doon wax sànq ñi nga xam ne ñoom dañuy dugg waa dañuy dugg waa ahlu bayt rawatina Seyna Ali di leen wax lu ñaaw ba ñu bëggee daal Seyna Ali dañ ne walla moom Muhammad ibn Abu Bakar radiyallahu anhu bokk na ci ñi faat Seyna Usman loolu la ñuy wax muy kadib ñoom i tamit kàcc kat yu mag lañu li ñuy wax du dëgg. comme li ñu ko leeraloon bañ ci àggee ci tarjama sayyidina Usman ibn Abi euh, Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu al-khalifatu troisième xalifa yonent bi alayhi salaam bi dañ doon jaar foofu ngir dal Seydina Ali ibn Abi comme que moom moo moo yar doomu abu Seydina Abu Bakar boobu ndax ci aj gi yonent bi alayhi salaam aj ci dixième bi quelques quelques mois avant muy génn àddina ajam boobu ci la Seydina Muhammad ibn Abi Bakr juddoo Seydina Abu Bakar deux ans après génn àddina soxna sam sa ko juróoloon kooku muy Asma bint Umays Seydina Ali ko moo ko dencoon moom moo yar Seydina Muhammad ibn Abu Bakr nekk doomu jiitleem nekk ci kër gi mu yar ko loolu nag bañ bëggee dal Seydina Ali ñu ne moom moo moom rey bokk na ci moo doon moo doon le meneur bi tax bi rey Seydina Ousmane ngir lan ne ñoom par ah Seydina Abu Bakar la ñuy diir non non non Seydina Abu Bakar yoonam newu ci faatu na ba muy faatu xale bi deux ans am wala sax bu matee ca lay toll ki ko yar mooy problème bi mooy Seydina Ali ibn Abi Talib ndax moo dencoon yaayam te këram la yaroo moo ko yar en plus ginnaaw loolu lépp am ñu fal ko xalifaam Seydina Ali mu jël kooku bokk ti ñi rey Seydina Ousmane ba pare def ko guverneur Égypte loolu la Nawaasi bi doon wax kullu hada kadib wallah dañ doon tàcc di wax lu dul dëgg di tuumal amirul mu'minin wa rabi'u khulafa ar-rashidin sayyidina ali ibn abi talib abul husayn abul hasan wal abu turab radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum di kàccal sayyidina ali di wax yoo xam ne dara du ci dëgg te leeraloon nañ ko ci lu jiitoon walillahi alhamdu wal minna kon sayyidina ali ibn abi mi def lool lépp yow nga nekk ne yow taalibeem nga ab siit nga jàppe jaamu yàlla di saaga koo xamante ne nii kat moom ko doom yar doomam ak koo xam ne tudde na ko doom may ko doom te ba mu génnee àddina Seydina Omar Mawlana Ibn Abbas wa min ahli bayt nee na maa taxaw am ku ñëw longu ma biñ tegee euh, euh, néewu Seydina Omar nit ñi ñëw di ko ñaanal nee na damaa jekki man fi ma taxaw tristesse jàppuma man Ibn Omar man Ibn Abbas radiyallahu anhuma am ku ñëw longu ma loxoom naan ah man de. bëgg naa lool te njort naa lool këne yow yow mii tëdd muy néew Seydina Omar radiyallahu anhu di nga buur yàlla dina la booleeg sa àndandoo ya waaw ñaata yoon laa dégg man Ali ibn Abi Talib yonent bi alayhi salaatu wasalaam naan dahabtu ana wa Abu Bakr wa Omar xarajtu ana wa Abu Bakr wa Omar naan di wax loolu Allahu akbar waaw Allahu akbar voilà mu naan man de am naa yaakaar man man aji wax ji Seydina euh, Ibnu Abbas nee xamaguma woon kan mooy wax noonu waaw waaw naan man de am naa njort lool buur yàlla boole ak sa ñaari àndandoo yi ndax ñaata yoon laa dégg man hein hein yonent yi alayhi salaam di wax waaw waaw naan dahabtu ha ana wa abu bakrin wa umar wa daxaltu ana wa abu bakrin wa umar wa xarajtu ana wa abu bakrin wa umar seydna ali ko wax de waaw te mawlaana ibn abbas nee na bi ko bi ñëwee teg loxoom ci ci mbaggam taraxama ala umar waaw dafa ne maa ngi ah, raxmatullahi ala umar ibn al-xattaab nee na ma xool bi mu tegee sama kii ma xool fa ida ali abi taalib fa taraxama voilà mu daal di voilà ne dafa teg sa mbagg loxoom ci mbaggam ma tourné xool kan moo ma kan moo ma lungu nii muy si ali abi taalib mu ne fa taraxama ala umar wa qaala maa xallafta ahadan ahabba ilayya an alqi an an an alqiya bi misli amalihi mink Allah Seydina Ali ne man de di seede ci Seydina Omar ne yow mii tëdd bàyyiwoo koor sa gannaaw kenn koo xam ne man Ali ibn Abi Taalib bëggoon naa bu may dem di dajeek yàlla ma présenté ko téere jëf yu mel ni sa bos ko dut yow bàyyiwoo ci kaw suuf koo xam ne man bu ma sañoon booy génn bu may génn àddina man Ali ibn Abi li may présenté sama téere jëf mooy sa bos bu mel ni sa bos yow Ali ibn Abi yow Umar euh, ibn al in kuntu la azunnu anna allaha an yaj'alaka allahu ma'a saahibayk waaw mu ne te maa ngi wàcc yàlla man Ali ibn Abi Talib ñaata yoon man de njortu naa te am naa yaakaar lool que ne buur yàlla dina la booleeg sa ñaari àndandoo yi muy yonent mi alayhi salaatu wa salaam ak Siddiq mu ne wa xasibtu anni kathiran asma'u an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqul sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala anhu ne wa xasibtu te takk naa lu bari man mii lu bari laa dégg yonent bi alayhi salaatu wa salaam di wax naan dhahabtu ana wa abu bakrin wa omar dem naa yonent ma saa saam naan dem naa man ak abu bakar ak omar wa daxaltu dugg naa man ak abu bakar ak omar wa xarajtu génn naa man ak abu bakar wa omar sayyidina ali na ko wax yow kooku di wax loolu ci ki nga koy wax jàpp nga ne moos yell na une tierce benn seconde waxatu benn tierce nga ne kii di wax wax jii kooku muy wax loolu man moom lay saaga di ko laan di ko rëbb jàppe ne loolu may def ak jaamu yàlla la loolu bu dul toskare lan la doon ci yow bu dul toskare ci kooku nit kooku moo tax ñoom li ñuy wax guddeeg bëccëg di lànn saxaaba di saaga di wax lu ñaaw lu ne wallahi alladi laa ilaha illa huwa kañ koy wax Seydina Ali li njëkk metti bala moo dal ca kañ koy wax te waxoon naa la lu ñu ko dóor lu ñu wax saxaaba bu ci lu ñaaw laanu di laan xatta soxnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam rawatina s sayyidatu Aïsha radiyallahu anha wa ardaaha dal ak ñoñ ay nit ana lan moo leen dal lan moo leen dal waaw ku mel noonu foog nga ne mos pare kooku pare na ngir créer lu ko neex ngir doxal ay caaxaanam ba pare bu yemoon sax ci moom mu pi loolu c'est loolu garaaw na mais li pire mooy ñuy xëcc ñoo xam ne xamuñu dara safala yi nga xam ne moom la Abdurrahman ibn Awf doon wax radiyallahu anhu ci discours Seydina Omar bi ne ko fii boo ko fi waxee ñi fi nekk ha yaa amiral mu'minin fii ñi fi nekk fii nit ñi wóoru naa sa discours bii bu fi nekk di ko fi waxaa bàyyil ba dem Makka parce que fii ra'a un nas ra'a un nas ñoo fi ne waaw ñoom ñoo fi nekk boo fi waxee ñoom ñooy ñëw te booy wax la wax duñ ko teg palaasam duñu xam palaasam de ba pare ñu ñëw waxal la loo xam ne waxoo ko woon wàccee la nga wax loo xam ne du wàcc waayam fa innal mawsima yajma'u ra'a an-nas wa ghawgha'ahum waaw ah, mooy ñooñu nag la ñuy dem populace gi masse populaire gi yàq seen gëm yàlla yàq seen pas-pas yàq leen dugal leen ci ay alkane ñu jàpp ne wa yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sun'a ñu jàpp ne ñu ngi rafetal jëf te sori nañu rafetal jëf wallahi yonent bi alayhi salaam mere na leen Seydina Ali ibn Abi Taalib mi ñuy wax mere na leen Seydina Al-Hasan mere na leen Seydina Al-Husayn ibn Ali mere na leen Seydina Jaafar as-Sadiq mere na leen Seydina Muhammad baayu abu jaafar mere na leen al-Baqir wallahi alladhi la ilaha illa hu moo tax waa ji fa ñëwoon doon wax lu ñaaw ki nga xam ne mooy Seydina Siddiq ak Seydina Omar mu dàq ko ci biti ne ñooñu ñoo nekk sama wasiiru maam ki nga xam ne rasulullah ñoom ñoo ko fi toogaloon nga ñëw di leen wax lu ñaaw génnal ca biti daal di koy dàq kooku nga foog ne ñoom la ñuy woote nag ne ñooy seeni imam ñoo leen teg ci liñ nekk wallahi alladhi la ilaha huwa yakdhibuna fi layl fi kulli laylin wa nahar wal iyadu billah léegi nag kon looloo tax ñuy wax loolu la mooy ñi ñu nar a mbaal te ñu jot leen a mbaal ndax dara waralu ko parce que xamuñu dara mu nekk réew moo xamante ne ni réewum juhal la ñi fi ëpp xamuñ tous ñi xam dara ñeme ñoo wax ku wax ñu catalogue la tax par par yi tax kenn ñemeetu la wax dara luy dëgg ñu nekk fi di raayalante gannaaw wallahi alladhi la ilaha illa huwa raa réew mu mel noonu économiquement du dox te côté diine buur yàlla mere na leen bu yàgg ak ku ñu man di woone moo fa nekk ak ku fa newul ñoo ci yem buur yàlla mere na leen yal na buur yàlla nag loolu nag mu teggil ñu ko te mu bañ a dal suñu kaw te mu dindil ñu ko teg ko ci leeru yonent bi alayhi salaatu ci sunnaam ak njàngaleem ñu delluwaat yeewaat nit ñi ci xam-xam bii te bañ leen a naxee ki folklore ki ay cérémonie ki ay cantak yu dul jeex yoo xamante ni nekkuñ fa lu dul ngir pompe xaalisu taalibe yeeg nit ñi ngir di ci bànneexoo di gëmloo nit ñi ne ñoo fi ne te newuñ ci tus te newuñu fi wal iyaadu billah sayyidina al imaam al haafid ibn mu ne deuxième bi di caaxaan yi gaa yi wax riwaay bi baaxul mu ne wa anil Waaqidi mooy boobu moom baaxul xam nga yow yaa dina xam ne bañ ne Waaqidi nga xam ne baaxul kon deuxième an Abdullah ibn Muhammad ibn Umar ah ibn Ali ibn Abi Taalib muy sëtu muy sëtu Seydina Ali ibn Abi Taalib an jaddihi mu jële ci maamam mu ne hein lan la wax mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi maradi ñu ngi ba léegi ci siit yi wax seen seen seen riwaay yi ñuy sukkandikoo ah, nga xam ne teguwul fenn yenn yu da'if la hatta ahlul ahlul sunna dañ koy indi ndax lan al amaanatul ilmiya pour wane li wax ji am na waaye nag du ko nekk ci soobu yii nii ngay gis gàmmukat yi nga xam ne xamuñ tus ah amuñu xam-xamu xadis amuñu ko lii la ñuy parce que moo gën a extraordinaire moom la ñuy jël di ko wëyal fu nekk am na ko koy wax kan moo ko dégg naa eh, kii gis naa imaam al-Hafiz Ibn Kathir di ko wax naan moom la gaa yi xusaas yi di jël di wax yoo xam ne dara du ci dëgg moom itam noonu la ko waxee ci al-Bidaaya wa Nihaaya ba noonu jël ba sax mais nañ jël bii nga xam ne mooy dajji riwaaya yooyu benn par benn te ki ko def mooy al-imaam al-Hafiz Ibn Hajar ci Fathul Baari ci kitaabul Maghaazi alayhi rahmatullah mu ne kon lan la wax da qaala rasulullahi si fii maradi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci bi ne ud'u ilayya axi woowal leen ma sama frère bi sama mbokk mi fa du'iya lahu ali ñu woowal ko seydina ali ibn abi taalib fa qaala mu ne ko udnu minni mu ne ko jege si ma qaala fa lam yazal mustanidan ilayya nee na mu ne ma jegesil ma jegesi dañul moom yonent bi alei saatu di wéeru ci man wa innahu la yukallimunii hatta nuzila bihi wa saqula fi haj fi hajri fa sixtu ah fa sixtu ya fa inni haalik fa jaa al kaana jahduhuma jami'an an adja'ahu mu ngi noonu lii la xadis wax nee na mu ko jege si bi jege see yeneen ma lay saat saam ci kawam am lu mu koy wax ba ni nga xam ne noonu mbir mi nag sukuraat bi ñëw ba ni muy diise ci kawam nee na ba ma yuuxu man Seydina Ali ne ko ay waay al Abbas gaawal waay ñëw dabal ma waay dawsil dawsil nee na ndax man kat dinaa alku man ali mooy dinaa dinaa faatu waaw nee na seydina al ñëw nee na daal ñoom niñ ñëwee seen seen dayok coono gi ñu yulli ñoom ñaar ñépp mooy dañoo fexe daal ba mën a tëral yonent bi alayhi salaatu wa salaam lii nii imaam alxaafis ne fiihi inqitaa ma alwaaqidi wa abdullah fiihi liin mooy am nag rupture mooy am na rupture càllale bi loolu leer na <laughs> waaye yooyu yëpp sax dafa sori al-Waaqidi fi nekk waa matruk waaw léegi jeex na wa bihi an abihi an Ali ibn al mooy càllale bi ñu jóge léegi mu jële ci Ali ibn al-Husayn muy Seydina Ali Zeynul Abidin beneen càllale boo xam ne siit yi dañ koy dañ ci téye di cëppi-cëppi te laysa lahum an yu cëppi-cëppi yu de mooy waru woon ñuy cëppi-cëppi ndax ak cëpp cëppi amu fa waaw mooy lu leen di cëppi cëppi loo waru faa am de ah te newu ci de lan la foofu mu ne Seydina Ali ibn al-Husayn Zayn al-Abidin dana qubida wa ra'suhu fi hijr fi hijr Ali radiyallahu anhu mu ne Seydina euh, Zayn al bi ko yàlla jël mu ngi woon ci giron wu Seydina Ali mu ne fii bi ngandum rupture beneen an Abil Huwayrith beneen càllale boo xam ne ci imaam al-Waaqidi la jóge mooy xam nga yii yëpp kon du baax est ce que yaa ngi gis an Abil Huwayrith an abi an ash ñu ne ci al imaam ash la jóge ci càllale Waaqidi yi wa huwa matruk ah ñu ne lan lañ wax mu ne maata ash-Sha'bi taabi'i bu mag boobu Abu Amr ash-Sha'bi alhamdani rahmatullahi mu ne maata wa ra'suhu fi hijr fi hijr Ali yonent bi aleyhi salaatu wa salaam dafa génn àddina te boppam mu ngi woon ci giron wu Seydina Ali mu ne fihil waaqidi wal inqitaa ah waaw <coughs> mu ne wa Abul Huwayrith ismuhu Abdurrahman ibn Muawiya ibn al-Harith al-Madani qaala Malik laysa bi thiqa wa abuhu la yu'rafu haaluhu mu ne premièrement mooy de toute façon fihil waaqidi quoi imaam al-Waaqidi nga fi matruk la wal inqitaa dafa am ak rupture wa Abul Huwayrith Abul Huwayrith mii mu ne turam Abdurrahman ibn Muawiya la tudd ibn al-Harith al-Madani xaala Maalik imaamu Maalik nee na borom ngir mi bu doon imaamu daarul hijra di nekkoon taalibe ki nga xam ne mooy eh, eh, Seydina Jaafar as-Saadiq mi siit yi wax taalibe imaam Maalik taalibeem na nee na laysa bi thiqa kii nii xuway Abul Huwayrith mii du du dëgërut waaw wa abuhu te baayam moom di Abdurrahman la tuddoon ibn Muawiya ibn al-Harith xamuñu ay mbiram mu ne wa beneen càllale boo xam ne moom la ciit siit yi jàpp di cëppi cëppee te waruñ ci woon a cëppi ndax xaw ñoom li ñuy cëppi cëppee tus new ci li ñuy cëppi cëppee mu ne waanil Waaqidi ba léegi imaam al Waaqidi gaa yi woo taxit an Sulaymaan ibn Daawud mu jële ci Sulaymaan ibn Daawud ibn al-Husayn an abiihi an Abi Ghatafaan mu ne sa'altu ibn Abbaas Abul Ghatafaan mu ne damaa laaj ki nga xam ne mooy mawlaana ibn Abbaas radiyallahu anhu waa ma ne ko qaala tuwuffiya rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ilaa sadri yani ah qaala fa qultu nee na damaa laaj Ibn Abbas mu ne tuufiya moom Ibn Abbas ma ko laajee mu ne yonent bi alayhi salaam génn na àddina wa huwa ila sadri Ali te moom mu ngi woon ci dënnu Seydina Ali la wéeru woon qaala fa qultu fa inna Urwata haddathanii an Aysata qaalat tuwuffiya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bayna sahri wa nahri fa qaala ibnu Abbaas laqad tuwuffiya wa innahu la mustanidun ila sadri Ali wa huwa alladhii ghassala wa axil fadl wa abi wa abi wa abi aba an yahdura waaw càllale bi ci wopp non seulement càllale baaxul mais mat na bi ci woppam nga gis ne du dëgg xoolal mu ne abul xatafaan nee damaa laaj mawlaana ibn Abbaas radiyallahu anhu ne ko mais bi ma koy laaj affaire yonent bi alei satu salaam nu mu faatoo mu ne tuufi rasulullah yonent bi alei satu salaam kat génn àddina wa huwa ila sadri ali mu ngi wéeru woon ci dëndu Seydina Ali ibn Abi Taalib qaala fa qultu nee na bon Abul Ghatafaan nee na ma ne Ibnu Abbaas ne ko ah fa inna Urwata Urwata ibn Zubayr nag nettaliwuma lii nga wax ah, ndax moom nettali na ma ne ma jële ci Sayyidatu Aïsha ne Yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam bi muy génn àddina diggante baatam ak dënnam la woon dënnam ak baatam nee na Ibn Abbas ne laqad dëgg-dëgg tuwufiya fi faatu na moom Yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam wa dëgg-dëgg la mustanidun mu ngi wéeru woon ila sadri ali ci dëndu saydna ali wa huwa te saydna ali moo ko moo ko sang wa axi ak sama frère alfadlu alfadlu wa abi kantaa sama baay al abbas aba an yahdura mu ne ko sama baay nee na bon nee na loolu la mawlaana ibn abbas wax ne te sama baay di al abbas ibn abdul muttalib moom ba ñuy sang moom dafa bañoon ne du du du teewe sang yi léegi nag gis nga loolu mooy waxu kàcc gi nga xam ne lii nii waxu kàcc la mooy dañuy kàccal Mawlaana Ibn Abbaas léegi dinañ ndax dinañ ñëw bu ñu koy sang ko waa waaw waaw Allahu akbar <laughs> da gaa yi ñoo garaaw ko waa dinañ gis bu ñu koy sang waaw ana ñan ñoo ko sang est-ce que al Abbaas ibn Abdul Muttalib ci la wal walla déet <laughs> ya Allah <laughs> Allahu akbar Eh, te ngi gis foofu këre <laughs> Seynal Abbas ci boppam mais bokk na ci ñi ko doon sang léegi nan la Mawlaana Ibn Abbas ne moom baayam dafa bañ ne moom du ñëw moom du bokk ci ñiy sang yonent bi alayhi salaam ak loolu ma al Abbas ibn Abdul Muttalib nan lañ ko naan kaay sang xam nga man nga ne émotion bi ma ne la al Abbas ibn Abdul Muttalib huwa ar-rajulul aaxar mooy beneen góor bi nga xam ne moom la suñu boroom dëgëral keroog ginnaaw moom ak as-Siddiq ba ñoo indiwaat nit ñi comme ni ñu ko gisee woon kooku nan ba te xamoon na ne yonent bi alayhi salaam day génn àddina li mu wax Seydina Ali ibn Abi Talib trois jours avant ne ko kaay ñu dem ci yonent bi alayhi salaam ba mu génnee nit ñi naan ko waa yonent bi alayhi salaam nu mu def mu naan asbaha bi hamdillahi bariya mu ne ko mu téye ci loxoom ne ko wallahi innaka la ba'da thalath la abdul asa man xam naa dee xàmmee naa dee buy ñëw ci xar kanamu sama doomu bàyyi wa ak sama sëtu bàyyi muy doomi abdul muttalib yi yonente mi alei saa salaam du jóg ci feebaram bi nañ dem laaj ko mbir mii ginnaawam ci loxoy kan lay ne bu dee ci ñun ñu xam ko bu dee ci ñeneen ñu xam ko ñu laaj ko mu conseiller ñu kooku nga xam ne dinañ ñëw ñuy nekk kaay ñu sang yonente mi alei saa salaam mu bañ Ah, mooy xatta biir càllale bi rek ngay gis ne mbir mi lii nii du dëgg te dinañ gis bu ñuy gis sang bi bu ñuy sang yonent mi alei satu salaam ñan ñoo koy sang te al Abbaas ibn Abdul Muttalib ci la kon contrairement ak wax ji lii rek premièrement ci côté bii te tamit gisoon nañ ne Ibn Abbas ci boppam nettali na li nga xam ne faatu yonent bi alei salaam waaw moo tax lii ay kadib la yoo xamante ne nii xoolal ma lii rek en plus mooy fii sanadihi al-Waaqidi mu ne imaam al-Waaqid ne eh, al-Haafiz ne fiihi al-Waaqidi wa Sulaymaan al-Waaqidi moo fi nekk Sulaymaan ibn Daawuud mi muy wax kenn xamu ko ba pare mooy xamuñu ay mbiram xaaluhu état wa Abu Ghatafaan mi mu ne Abul Ghatafaan ismuhu Sa'd moom wa huwa mashhurun wasaqahu an-Nasa'i ku dëgër la waaye imaam al-Waaqidi moo nekk ci càllale bi wa huwa matru <laughs> ay waxam jar de dàq ganaar wa axraja al-Haakimu <laughs> mu ne imaam al-Haakim na ci leneen loo xam ne moom la siit di jàpp di jéem a cëppi cëppee te amul fii dara loo xamante ne nii moom la ñuy cëppi cëppee mu ne wa axraja al-Haakimu Ikliil al imaam al daal dinay soloo ci al ikliil min tariqi habba al adani an aliyin asnadtuhu ila sadri fa saaltu fa saalat nafsu wa habba <laughs> wa habba daif <laughs> mu ne e, habba nee na <laughs> al adani ci yoonu habba quoi mu ne Habba nee na man maa nee dama Seydina Ali dane man maa wiir yonent ma sa saa saam sama dënn après ci ba ni ruuxam di deme ah léegi mu ne wa Habba kanta Habba mi da'if moom wiiru <laughs> mu ne wa man xadiisu Ummi Salama mu ne beneen boo xam ne moom la sii di di cëppi cëppee te jarul luñ ciy cëppi cëppee ndax dara da cee baaxut sax ba ñuy cëppi cëppee booy cëppi cëppee way sabbit ba pare na wéralal mbir yi door a mën a cëppi cëppee mu ne qaalat sayyidina abu euh, ummu salama dane aliyun axiru ahdan bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam waaw <laughs> waaw ne sayyidina ali radiyallahu anhu mooy ki mujjee euh, euh, nekk ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi mu ne wal xadiisu an Aysatu an Aysata asbat asbat mu ne xadiis bi ñu jëlee sayyidatu moo gën a dëgër lii waa ware wala allaha sax araadat axira rijaali bi ahdan amaana sax kon ki muy mooy ki mujjee ñëw fa ca góor ña loolu lay wax waaye sinon mooy ne de toute façon yaay ummu salama newu foon ah <laughs> même bu dee gis na Seydina Ali génn mooy ne génn na dem na léegi <laughs> mais mujj fa te tamit gisoon nañ ne même loolu gis nañ ki fa mujj du ko du Seydina Ali radiyallahu anhu ki mujj mooy kan ki fa mujj mooy kan mooy Seydina Abdurrahman ibn abi bakk moo ñëw yoroon socc bi comme nañu ko gise woon voilà kon lii moom xam nga ne dara dëgëru ci ah <laughs> kon affaire baa ngoongu waaw léegi am na euh, lu al imaam al xaafis doon jéem a dajale wax jii nii waaye bi muy dajale dafa jël xadiis boo xam ne xadiisu sayyidina Zayd ibn Aisha bi la jaawale moom Euh, def ne Seydina Ali la woon mooy xadiisu Ali ibn nuus bi waaw moom ci boppam tudd na ko ci al waaye mooy bi mu naan yonent bi alayhi salaatu salaam bi muy génn àdduna dafa wéer boppam ci sama mbagg mi après am euh, benn lu sedd daal di génne ci ci ci kii bi euh, ci gémmiñ gi daal di dal sama put gi noonu ba sama faqsha arra laha jildi loolu al imaam al dafa juum fii ne lool loolu Seydina Ali la waaye loolu du Seydina Ali mooy bi nekk ci Yazid ibn Babanus voilà <laughs> te loolu gis nañ ko mooy xadiis bu gudd bi bi njëkk a gis di wax ci wa affaire boobu ci kaw lii nii yépp gis nga affaire caaxaan yi naka lañ ci mën a man di sukkandikoo di wax di saxal dara moo tax voilà léegi xudu ayyuha shi'a téeleen ngeen dem te xam ne jàpp ngeen ci dara poussière ngeen di mordre mu ngi noonu kon nag affaire baa ngi noonu kon nag mbir mi lii mooy li nga xam ne mooy li xew yonent bi alayhi salaatu salaam nii la génn àddina diggante saxri wa naxri comme li sayyidatu Aïsha wax ci diggante dënnam ak putam noonu la demee ar-rafiqul a'la allah loolu nag lu lu garaaw la waaw pour ñu euh, daaneel bii di ñëw ñu ñëw ci Euh, wàllu sang gi après bu ñu baree sang gi xam naa après ñu xool euh, euh, ci wàllu wasiya yi waaye yooyu am na yum ci def yonent mi alayhi salaatu salaam yoo xam ne gis noonu nañ ko Euh, mooy yiñ la doon wax wala nañ ko wax léegi après mooy yi comme li nekk ci saxi imaam musnadu imaam Ahmad eh, euh, mu ngi tamit ci at-Tabaqaat na ko noonu imaam Ibnu Xuzayma soloo na ko comme ni ko imaam al-Xaafiz yi yëpp tudd na ko que xadiis bi jaar ci Abu Salama mu jële ci Seydina euh, kii al Sayyidatu Aïsha mu ne Yonent mi alayhi salaatu salaam dafa wax ci feebaram bi nga xam ne ci la génn àddina mu ne ma dhahaba ma fa'alati ba lan la euh, li nga xam ne mooy or yi nga xam ne ay as as or yoo xam ne yu mu moomoon la lan la def léegi mu ne ko mu ne ko mu ngi ci man mu ne ko jël ko nga daal di koy euh, dépenser jël ko nga daal di koy dépenser wala nga jox ko ki nga xam ne mooy yow dépenser ko Aïcha am na leneen loo xam ne moom la wax moom as-sayyidatu Aïcha radiyallahu taala anha ja léegi ci ndénkaane yonent bi alayhi salaatu wassalaam al imaam ibn Sa'd moo ko soloo ci yoonu Abu Haazim an Abi Salama an Aisha bu mu xaw niroog bii mu ne ibaas ci riwaay boobu bu xaw niroog bii mu ne ko or yooyu delul nga yóbbu ko nga saraxe ko am na boo xam ne dane dane ma man Aisha ib'asi ib'asi biha ila Ali ibn Abi Talib falyatasaddaq biha la or yooyu nga xam ne maa ko moom man yonent bi aleyhi salaatu salaam jox ko yónnee ko Seydina Ali ibn Abi Taalib mu daal di koy séddale mu daal di koy saraxe mu ne <coughs> imaam al-Hafiz wa fil Maghazi ibn Ishaq doo demee ci Maghazi imaam ibn Ishaq ci dénkaane yonent bi aleyhi salaatu salaam ci wàllu alal ak yooyu ah riwaayatu Yunus ibn Bukayr anu mu ne haddathani Salih ibn Kaysan mu ne Saalih ibn Kaysaan moo ko nettali an Zuhri an Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba men qaala mu ne lam yuusa Rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inda mawti illaa bi thalath li kullin min ad-daariyiin war-rahaawiyiin wal-ash'ariyiin bi jaadin mi'a wasaqin min xaybar wasqin min xaybar wa an laa yutraka fi ljazirati larab diinaani wa an yunafada bantu Usaama mu ne yonent bi aleyhi salaatu wa salaam daal di wuyu Ubaydillah ibn Utba ibn Mas'ud Ah, mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam daal di wul dénkaane ba génn ànd loolu ñetti mbir yoo xam ne ci waa daar yin ak rahaawi yin ak ashari yu ne yi ñooñu yoo xam ne dafa waxoon ñu jox leen ci tàndarma yi waaw tàndarma yi yoo xam ne lu tegoog lu tollu mi a la la la waxoon ñu daal di leen koy jox ci tàndarma ci tàndarmay xar xaybar yi te bu ñu bàyyi ci jaziratul arab ñaari diini te tamit nañu nañu wëyal li nga xam ne mooy yónneen yoo li mu yónni Seydina Usaama ibna euh, mooy euh, armée boobu waaw loolu xam nga loolu gisoon nañ ko ci sa euh, bi nga xam ne wa awsa bi salaat mooy xadiis boobu Mawlaana naa Abbaas lañ leen bind ah? ne euh, indi leen ma bindal leen ñuy wax après mu ne leen sax doy na li ma nekk sax moo gën waaye ñëw leen ma dénk leen ñett yooy loolu it gisoon nañu ko loolu ci ndénkaane yi la waaw mu ne wa fii xadiis ibn abi yawfa mu ne ci xadiis ibn abi yawfa mu ngi sax imaam muslim mu ne awsa bi kitaabillah yonent bari saar saam wasiya yim def mooy ci téereb yàlla bi la dénkaane mu ne wa fii xadiisi anas kantaa ci xadiis sayna anas inda an-nasaa'i boo demee ci al imaam an wa ahmad ak imaam ahmad wa ibn sa'd imaam ibn mu ne kaanat amatu wasiyatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam xiina hadarahu al mawt as-salaa wa ma malakat aymaanukum lool gisoon nañ ko wala wu shahidun min hadith ali ibn abi daawud wa ibn maaja wa akhar min riwayati nu'aym ibn yazid an ali wa addu zakata ba'da as-salat akhrajahu ahmad mu ne bokk na tamit ci yooyu hadith sayna anas nekk ci sunan imam an-nasa'i musnad imam ahmad ak tabaqat imam ibn sa'd mu ne kaddu yi ci moom la jóge mu ne li ginoona màgg li ëppoon ci lu yonent mi alayhi salaam doon wax doon ko dénkaane keroog ba moo xam ne ca lay génn àddina mooy as-salaa maa malakat aymaanukum loolu gisoon nañu ko ah xadis yoo gisoon nañu ko walahu shaahidun te am na luy dëgër xadis bi lu koy seede ci xadis sayna ali nekk ci sunan imam abu daawud ak al imam ibn maaja radiyallahu ta'ala an ali ibn abi taalib ak ñépp wa aaxiru ak beneen aaxar beneen min riwaayati Nu'aym ibn Yazid yo ci riwaaya Nu'aym ibn an Ali mu jëlee ci Seydina Ali mu ne wa addu zakata ba'da salaat yonent ma lay saa saam ne ta ngeen joxe zakat ginnaaw julli mu ne loolu axrajahu soloo na ko Ahmad wal imaamu Ahmad wali hadiisi Anas léegi mu am na tamit ci hadiis Seydina Anas shaahidun leneen loo xam ne moo koy dëgëral min xadiisi ummi salama ci xadiisi ummi salama loolu gisoon nañ ko tamit xadiis anas mooy assalaa assalaa wa maa malakat aymaanukum assalaa assalaa wa maa malakat aymaanukum li beneen bi indi moom jar de tudd ñeneen ñaari parce que benn Sayf ibn Umar la jóge ci al-Futuh moom ci gaa yi la waaw ak boo xam ne imaam euh, euh, al moo ko solo loolu yépp euh, dara nag dëgëru ci ak boo xam ne mu ne at-Tabarani mooy bi mu wax usikum bis-saabiqiina al-awwaliina mina al-muhaajiriina wa abnaa'ihim min ba'dihim loolu it beneen la bu xadiisu eh, eh, ma Abdurrahmaan ibn Awf mu ne dañ ne Yonent bi alayhi salaatu salaam dénkuñu mu ci feebaram bi mu génn àdduna ne aw usikum bis-saabiqiina al-awwaliina mina al-muhaajiriina wa abnaa'ihim min ba'dihim mu ne maa ngi leen di dénk ci eh, muhaajiruuna yu njëkk yi ak seeni doom yi ngi ñëw seen ginnaaw

moom moo ko wax que ne dana yonent bale saar saar nee na bu génne àddina na ngeen ko nañ ko sang bi sabin xorab ci ay juróom-ñaar yi li nga xamante ne ñaar li nga xamante ne nii mooy ay ay ay ay baag ci teen boobale ci biiru Gharsin loolu lépp loo xam ne luñ solo la ci li nga xam ne moom la fi bàyyi ah. imaam al Bazzaari indi na ak mustadraku al imaamu al xaakim bi sanadin boo xam ne da'if mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam awsaa an laa yusallu alayhi arsaalan bi ghayri imaam dafa joxe kii ne nañu buñ koy jullee nag bu ko kenn mooy bu génnee àddina ñu koy jullee mooy nañ ko jullee par mbooloo mbooloo waaye bu bu mu am benn imaam ku nekk nii ñëw rek di julli ci moom après génn jaar beneen bunt waaye bu mu am kenn koo xam ne mooy jiite yii yëpp am na waaye lii yëpp daif lii nii moom daif léegi nag ñu dóor a ñëw nag ci liñ doon wax sànq mooy yonent ma alayhi salaam pour nag ñu jeexal fii complètement bii di ñëw nga xam ne dañuy dugg directement ci léegi bi mu génnee àddina ginnaaw bi ñu falee Seydina Siddiq saxaaba yi radiyallahu anhum dóor a nag jublu nag ci waajal ko waaw parce yenn ñi foog ne wey ñoom dañ fee nekk di toppatoo kan la ñuy fal en plus alors que yonent bale saar saam ñu bàyyi kooram fee dañ naan la yow xanaa xamoo liñ la wax du ca nekkoon am ku taxaw fële ci buntu ba ca gannaaw mur ba woote ne gaaw leen ngeen ñëw yam nal xataab ñëwal lii nar xew ci waa Ansaar la ñuy def fee sa saqiifatu bani Saa'ida bu ngeen gaawul ñëw lan la ko Seydina Omar wax bi mu ko woowee kese dana ko toppal na ñun dañoo am lu ñu yitteel ci yonent bi aleyhi salaam la ñuy waajal ah mu ne ko nag mu ne ko boo ñëwul gis nga waa lansaar ñu ngi dajale te la ñuy dajaloo fañ dajaloo la ñuy def mën naa indi guerre civile mën naa indi xare lu du loolu tax ñu jóg mu ne Seydina Siddiq nañ dem ñu dem lijjanti loolu mu jeex ñu doora biñ ci pare nekkaatuñ ci leneen moo tax saxaaba yi kenn tay new ci dara waaw du Seydina Ali mi nekk kër Sayyidatu Fatima moom këram bokk moom Sayyidatu Fatima ak ñoom Seydina Zubayr ibn al-Awwam caagantewul ñi nekkoon ak as-Siddiq newoon fi kooru yonent ma lay saar ne woon te mujj dem ci waa Lansaar yi ndax problème biñ dégg ne moo xew nii waa Lansaar moo tax loolu wax ñàkki teggin ak ñàkk xam yoo xam ne moom la ñenn ñiy wax ci seen bind yi nga xam ne yu bon yi ñuy bind ko wax nga xam ne mais comme que nit ñi xamuñu ñu jàpp ne wax nañ dëgg ñoom nguur a leen yitteeloon ñoo ñoo la gën a xam ne yonent bi alayhi salaam mi leen digaloon ne il faut ngeen di am njiit en plus na gi ñu wax gi ñu leen yëgal ne bu ngeen fi bàyyee mooy diggante ñaari mbir lii mën a xaar lii mënula xaar nan la ñuy jiite bu dee lii problème lay indi léegi musibaay xew. mbir man naa xaar xanaa entre ñaari farata dañuy xool ba moo nekk gën nekk priorité boo bàyyee ñee li ñuy indi mën na ni guerre xeetu yonent ma lay saabsaab yonent ma lay saabsaab génn àddina ay division nar fay am lay tax ñu division boobu du am lool du farata moo tax lool juha la koy wax. tët tët tët tët moo tax euh, finalement da nga fiy nekk da ngay tontu ba ba sonn quoi mais il faut nga def ko parce que boo ko deful. yow boo man nga cee tontu wax lu leer lu tax ñu bari du ñu réer waxoo dara nga bàyyi nit ñi sànku ta nga manoon ko kii woon ko yow yaay premier responsable ah yow yaay responsable laa wax waaw moo tax euh, affaire bi di gën a gudd quoi ndax dangay dem bay waaye jàll gis yoo xam ne yu caaxaankat yeeg ñu xamul dara yi wax te ñu jàppaleen ne ñoom xam nañ dara fañ ne ah ba pare ñu jàpp ne ñu ngi wax xam-xam te waxuñ dara xëm-xëm kese lañ fi indi yu xëm kese lañ fi indi yu ñoom ñoom lay toppaat këriñ ga takk-takk bi ñoom lay toppaat kon mooy biñ paree loolu dinañ gis après buñ paree ci lii lépp ba nit ñi jaayante ak tamit bon euh, Seydina Ali ibn Abi Talib jaayante na jaayante waat na ab gën a officialisé après bi nga xam ne ci la Sayyidatu Fatima génn àddina voilà euh, euh, radiyallahu anhuma léegi. muy yonent bi alayhi salaatu salaam xoolal bi muy waaj génn àddina bi Seydina Abu Bakr euh, Abdurrahman ibn Abi Bakr daal di dugg see ci néeg bi euh, am na beneen affaire tamit kañ la génn àddina loolu boroom xam-xam yi ci gàttal imaam Ibn Ishaq dana ci duhaa la yoor yoor fekk naaj wi kii am ñu ne ci fin wu bés bi waaye loolu mooy avant zawal avant zawalu shams di am mooy avant tisbaar ci li génn àddina lool ci gàttal lool mooy li gën a dëgër insha allahu taala que aaxiru yawm boobu Seydina Anas ne te génn mooy ci su bëgg ba mu feeñee génn xar kanam gi leer bañ kontaan ci julli yi mu ne te bés boobu euh, ca feewu ba jour ba la génn àddina lool mooy journée bi voilà waaw ca fin wu journée bi ci doxa mooy avant tisbaar ci la génn àddina moom alayhi salaatu wassalaam léegi liñ doon wax sànq voilà Seydina Abdurrahman ibn Abi Bakr bi mu dugg si yor soccu ah yor soccu bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di xool soccu bi di xool soccu bi di xool socc bi di xool socc bi ba sayyidatu Aïsha xam ne daf koo soxla mu laaj ko ko waaw akbar xam nga loolu xoolal yonent bi alayhi salaatu salaam li mu waxoon Allah wal xadiisu qad rawaahu al al imaam an-Nasaa'iyu wa kadaalika al imaamu Ahmad wal imaamu Daarimi raxmatullaahi alayhi yonent bi alayhi salaatu salaam mooy xadiisu sayyidatu Aïsha radiyallahu taala anha bi sanadin saxiix mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na as-siwaaku matharatun lil fam mardaatun lir rabb allah as-siwaaku socc matharatun lil fam day setal gémmiñ day laabal gémmiñ di ko setal wa mardaatun lir rabb te day gërëmloo borom bi allah mooy soccu day joxe ngërëmu borom bi tabaaraka wa ta'ala waaw day joxe li nga xam ne mooy ngërëmu borom bi tabaaraka wa ta'ala tam nem xadiis boobu boo demee ci musnadu abi bakr ci sunan nu mu tudd euh, musnadu imaam ahmad seydina siddiq nettali na loolu ci yonente mi alayhi salaatu wa salaam bi sanadin saxiix muy saxiix mu ne lan anna nabiyya moom saydna abu bakar radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaal as-siwaaku matharatun lil fam mardaatun lir rabb mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na as-siwaaku eh, soccu matharatun lil fam day setal gémmiñ waaye mardaatun lir rabb day xicc di indi li nga xamante ne mooy ngërëmu borom bi mooy ngërëm borom bi tax nit ñi dund ku dund xam nga ne boo xamee ngërëmu ut am ngërëmu yàlla radiyallahu anhum boobu mu wax saxaaba yi waradu anhu moom la nit ñépp di wuta ah. waaw waaw waaw allahu akbar waaw ridwaan mooy ridwaan googu la muy wax allahu akbar maghfira ak ridwaan nee na soccu da koy joxe loolu noonu la mujjee def ci at loo xam ne day waral day waral ngir borom bi tabaaraka wa xoolal soccu xoolal xoolal borom bi fi mu def yooyu nga xam ne nit ñi dañu jàpp lu compliqué la foog nga jaar fii dugg xalwa téeméeri yoon wala jaar fii sonn fii dem seeti ku nekk ngir mën a ngërëmu borom bi suñu yonent mi alayhi salaam wax ñu ne soccu asiwaa gis ngeen soccu gii ñuy xeeb ñun mataaratu lil fam day setal bëñ day laabal bëñ wa mardaatun lil rabb te dafa nekk loo xam ne borom bi tabaaraka wa taala daf ko sopp lool allahu akbar kon ñun ñaata ngërëmi borom bi lañuy bàyyi ci soccu miinaluñ suñ bopp soccu xamaluñ ko suñu njaboot muy sunna soo xam ne lu rëy loo xam ne day xëcc ngërëmu borom bi ana lañ lañuy ut lu gën a rëy loolu jaral nañoo paas ba sonn poussière fu ne dem jël oto yi fu nekk nga dem fa réew muñ dëkk boo dégg gox buñ naan goxu diini la nga dem fa ni dangaa bëgg am ngërëm yow di ngërëm ngay ut waaw te kat sa buntu kër am na ku fa saam ay soccu di ko jaay masoo cee jënd dara masoo soccu masoo def dara non seulement dalay jox allen bu baax nga respectueux ba pare doo sonal nit ñi ndax laa darara wala diraar doo lor sa bopp ci xet gu naqari guy jóge si gémmiñ te tamit doo lor nit ñi waa pare mu nekk loo xam ne non seulement da ko koy setal waaye day day xëcc day tax buur yàlla gërëm la ñu ne ko fi dégg nit dege di wuti feneen moo tax it mbir yi fii naa gis nga sunnaa yonent bi alei saatu salaam dafa jege jege accessible ba nit ñi jàpp ne noo warula doon lii waaw ñuy uti ngërëm ki teraanga ki ay félicité ay ngërëm feneen bàyyi fi yii nga xam ne yonent bi saa saa moo ko wax mu leer naññ loolu noonu la mujjee def allah xoolal fi tegoon soccu kon allahu akbar soccu soccu goo xam ne masu la soccu soccu gu rafete noonu li nga xam ne mooy xëcc te tamit préparer liqaa rabbe man ahabba liqaa allah ahabba allahu liqaa'ah te quelque jours avant moom yonent bi alayhi salaatu salaam doon na Seydina Jaabir doon na ne dégg naa yonent bi alayhi salaatu salaam quelques jours avant muy génn àddina mu naan bu kenn ci yéen génn àddina lu dul mu rafet njort ci boroomam quelques jours nee na dégg yonent bi alayhi doon wax bu kenn ci yéen génn àddina lu mu daldi rafet njort ci boromam tabaaraka wa taala allahu akbar ngir préparer daje boobu liqaa rabbi te suñu boroom nee na man ahabba yonente na man ahabba liqaa allah képp koo xam ne sopp nga bëgg nga dajeek boroom bi tabaaraka wa taala buur yàlla sopp na kontaan na yàkkamti na mooy bu doon ne yàkkamti lu ñuy mooy sopp na bëgg dajeek yow ndax ku jëm ci buur yàlla ak benn paa mu ñëw ak yow di dox moom mu ñëw ci yaw di daw allahu akbar allahu akbar allahu akbar kon gis nga soccu allah allah ba pare beneen affaire mu génn àddina mu génn àddina moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci dënnu soxnaam diggante dënn bi ak baat bi wa maata bayna saxri wa naxri waaw moo tax te yonent bi alayhi salaatu salaam ñépp d'accord nañ ne ñaari jullit taxawuñ di werante que li suñu boroom wax ci moom moo am wala al axiratu xayrun laka min al ula alaaxira moo gën ci yow lu jëkk li waaye sa mujj tout sa mujj tout le temps moo gën selu mu njëkk yow yonent bi alayhi salaatu salaam ni mu génne àddina nag mooy axwaal yi gën mat yi gën mat ci li génne àddina moom salawaatullahi wa salaamu moo tax Seydina Siddiq ne tibta mayyit hayyan wa mayyitaa waaw te am na riwaay bu Sayyidatu Aïsha di wax ne bi yonent bi alayhi salaam génne àddina xet gu neex moo xeeñ ci moo xeeñ foofu waaw Allahu akbar loo xam ne daanaka lu mel ni misk moo xeeñ fi nga xamante ne bi nga xam ne moom ci la génn àddina moom salawaatullahi wasalaamuhu alayhi allahu akbar allahu akbar kon ni mu gën mate noonu la génne àddina mooy lan kon xaal bi gën a mat bu nit mën a génne àddina mooy boppam tegu ci dënnu soxnaam mu génne àddina noonu comme ni yonent bi alayhi salaam génne àddina loolu lu ama am solo la boo xam ne mën na rëcc nit ñi parce que yonent bi alayhi salaam ñépp d'accord nañ ko ne waxtu wu ne jëf ju ne moment wam bu ne suñu boroom daf ko tànnal la gën ca moment boobu ca jëf jooju ak ba yawmal qiyaam bi am lëm gën rafete moom la ko tànnal kon ak faatu faatoo ni mu faatoo mooy li gën lu mën a lu ab jullit mën a am te kon mooy ndeke faatu diggante nekk yow mu nekk ki nga xam ne suñu boroom moo tax suñu boroom dane eh, eh, eh, ñoom li tas taskunu ilayha waaw ngir ngeen dal ci seen soxna yi waaw ngeen ame ci quiétude allahu akbar allahu akbar ñooñu foofu noonu fala yonent bi aleyhi salaatu la génne àddina allahu akbar allahu akbar allah ngoog huwa alladhi ja'ala lakum al-layla bi mu euh, soxna yi ne daleena def li taskunu ilayha waaw waaw allahu akbar wa min ayaatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwaajan li taskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawadda wa rahma inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun bon bokk na ci aayaay borom bi tabaraka wa taala mooy bind gi bindal min anfusikum ci seen bopp nit ki soxnaam ci boppam la bokk moo tax ñoo bokk mbir moo tax mu ne hunna libaasun antum libaasun lahum lahunna wa hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun mooy yéen ay yére ngeen ku nekk yaa yére ki ci des mu ne wa min aayaatihi bokk na ci màndarga yi nga xam ne ak yi buur yàlla def aayaam yu rëy yi an xalaqa lakum min anfusikum mu daldi leen bindal ci seen bopp azwaajan seen soxna yi ci yéen lañ bokk li taskunu ilayha ngir ngeen dale ci ñoom la yonent bi aley salaatu bi muy dal feebar bi ni muy metti metti fi mu terminé mu war cee dal deme ci ar-rafiqul a'la bopp bi mu ngi ko teg ci dënnu soxnaam diggante dënnam ak baat bi allahu akbar wa ja'ala baynakum mu def seen diggante mawaddatan ak cofeel wa rahma ak yërmande haa suñu boroom ne gis nga lool inna fi daalika nekk nañ ci lii la ayatin ay an màndarga yu leer yu wane buur yàlla wallahi mooy mooy alxaaliq mooy ki jara jaamu kese li qawmin ñeel ay nit ñi nga xam ne yatafakkaruna ñoom dinañu xalaat dinañ settantal dinañ bàyyi xel allahu akbar ngir ñu dale ci yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax xoolal wax jëm ne sayyidatu Fatima bim naan waa karba abaa waa karba abaa waa karba abaa lan la ko yonente mi alayhi salaatu salaam wax laysa ala abika karbun al-yawm laysa ala abika karbun al-yawm na ko yow Fatima yëgal ne tey ginnaaw tey sa baay di man rasulullah tey laay mujje am mettit di dal ci sa baay yow waaw laysa ala abiki karbun al-yawm mettit yooyu fi mu dale fi mu terminé lépp jeex li mu ko doon junju ne sa baay dootul amati mettit gu ko dal ginnaaw tey fan la ko jeexale fekk boppam mu teg ko diggante dënn soxnaam ak baatam maata bayna saxri wa naxri ba pare fii yawmi ci bésam moom sayyidatu Aïsha mi nga xam ne mooy ki nga xam ne mooy doy dund di dem rek waaw yonent bi aleyhi salaatu wa salaam allahu akbar hmm? ba pare ci bésam bu tedd ba muy yawmul ithnain incha allah taala kon bii ni ñëw ñu gis euh, li jëm ci wàllu faatu gi nii parce que ban date la loolu ay mbir la yoo xam ne euh, boroom xam-xam yi dañ ciy wax kon li ñoom imaam alxaafid daal di ubbee woon bi muy def ci buntu faatu yonent mi alei saatu ak al imaam alxaafid alxaafid ibnu ak ñooñu wax nañ ci wàllu wi incha allah amaana ñu daal di ciy tënk dara après dooru dugg ci sang gi ginnaaw euh, bay'atu Seydina Siddiq sang gi ak denc gi yooyu incha allahu taala ah di ndokkeel ñépp nag ci koor gi ndax euh, tey mooy bés bu mujj ci koor gi mooy bés bu mujj ci koor gi walillahi alhamdu wal minna euh, ñu ci santaat buur yàlla mi nga xam ne tamit ci la dëppaale mbir mi yem fi daldi ko yoon tàmbali di koy jeexal ban yonent bi alayhi salaatu salaam demee ar rafiqul a'la léegi lenn kese ñu dese mooy naka lañ ko sange ak ñan ñoo ko sang naka lañ ko waajale ak naka lañ ko jébbale boroomam tabaaraka wa ta'ala wax tuuti ci ban date exactement ci rabiul awwal wala ci ban kii la génn àddina moom salawaatullahi wasalaamu alayhi ban jour ci rabiul awwal loolu incha allah mooy suñu dernier jataay bu ñu amee deux heures de temps incha allahu taala mu jeex bu ñu amul temps mooy mën naa jël ñaari jataay wala lu ko ëpp waaye wallahu taala alam buur yàlla daal moo xam lu mu ci dogal ñu xam ne noonu la kon nag buur yàlla yal na ñu ko defal feet comme ni nga xam ne noonu lañ jëme ci feetu li nga xam ne mooy iidul fitri noonu lañu ko defal yal nañu ko defal muy ay xéewal yu mu ñu defal ñu ko ciy sant muy renouveler wu muy renouveler moo tax mu tudd iid di dem ak ñëwaat